بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن أجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة wa tadharuuna al-aaxira wujuuhun yawma'idhin naadira ilaa rabbihaa naadira yow wa wujuuhun yawma'idhin baasira tadunnu an yuf'ala bihaa faaqira كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم صدق الله اللهم صل على سيدنا محمد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 jeexaloon nam ginaaw bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullah indi na ci baabu bad kitaabu bad'ul wahyi nga xam ne moom la doon bëmbastale moom ak kitaabul iman ak kitaabul ilm mu ubbeeko téeréem bu màgg bi rahimahullahu rahmatan waasi'a wa anaara qabrahu bi anwaari saati'a gisoon nañ ci tamit li nga xam ne moom moo aju woon ci kitaabul wudu ak kitaabul ghusl ak kitaabul hayd ak kitaabul tayammum yooyu yëpp di dellu ci li nga xamante ne moom mooy laat bi nga xam ne moom mooy caabi nga xam mooy caabi julli li nga xamante ne moom mooy sart gën bee mag te gën a ràññee ko ci wàllu julli léegi nag mu daal di indi julli yi nga xamante ne moom moo indi bunt yi nga xam ne ñoom ñooy aju ci wàllu julli <coughs> mu indi. juróom ñeenti téere yoo xamante ne yëpp day wër-wërloo ci wàllu julli moom mooy mu dindi kitaabu salaat ak kitaabu mawaaqifu salaat ak kitaabul azan te ci biir kitaabu azan ci la def abwaabu sifatu salaat naka noonu ci kitaabu salaat ci la defoon abwaabu sutra naka noonu gisoon nañ tamit kitaabul jumaate ak abwaabu salaatil xawf muy kitaabu salaatil xawf ak kitaabul aydayni ak kitaabul witr ak kitaabul istisqa bi nga xamante ne moom la ñu tëj ci suñu jotaay bi wees walillahi alhamdu wal minna bii nekk juróom-ñeenteelu ñu war a dugg ci juróom-ñeenteelu téere boo xamante ne lépp day wër loo ci wàllu julli mu daal di indi kitaabul kusuuf naka noonu lool moom mooy tamit li nga xamante ne moom mooy fukkeel kon ak juróom-benn ci téere bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci al-jaami' as muy fukkeel ak juróom-benn. te muy limuk aaya comme ni nga xamante ne dinañ gis ne maanaam bunt bi maanaam téere bi téere la boo xamante ne dafay wax ci aaya yi maanaam kiimtaani borom bi subhaanahu wa taala ak ay mandarga yoo xamante ne yu màgg la yuy tegtale màggaayu borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ci suuratul Israa na waja'alna al-layla wan-nahaara xaw na mahawnaa aayatal layli waja'alnaa aayatan nahaari mubsiratan li ta'lamu 'adada li tabtaghu min fadlihi wali tabtaxu min fa li tabtaxu fadlan min rabbikum wa li ta'lamu adada as-sinina wal hisaab wa kulla shay'in fassalnaahu tafsiila daan ci ñëw inshaa allahu taala imaam al-Bukhari rahimahullahu taala ne kitaabu salaa kitaabu kitaabul kusuuf muy téere boo xamante ne dafay leeral ci kus maanaam euh, muy kitaabul kusuuf moom mooy téere muur gi maanaam gi nga xamante ne moom mooy dañoo jàpp jàpp jant bi wala weer wi. maanaam moom mooy li muy teg mooy muur gi nga xamante ne moom la ñu muur jant bi wala boog ñu muur weer wi loolu moom mooy euh, alkusuuf mu ne bismillahir rahmanir rahim euh, loolu li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci euh, ci maam ci nusax yi am na yoo xam dañu wax kitaabul kusuuf am na ci nusax yi yoo xamante ne dañu wax ne abwaabul kusuuf maanaam mun te mun daal di am tamit bu ñu xoolee bismillahir rahmanir rahim bi dafa sax ci riwaaya karima Euh, naka noonu euh, ci euh, maanaam Karimat bint bint Ahmad al-Marwaziyya rahmatullahi alayha maanaam noonu la nekkee ci njàlbéen gi muy kitaabul kusuuf kitaabul kusuuf nag moom mooy kon bismillahi rahmaani rahiim bismillahi ci turu buur yàlla arrahmaan mooy aji fees dellu ji yërmande arrahiim mooy ki nga xamante ne moom ki yaatu yërmande mu ne kitaabul kusuuf téere bi nga xam ne moom mooy téere jàpp gi ñu jàpp jant bi wala weer wi maanaam mooy téere bi nga xamante ne moom mooy leeral ci maanaam muur gi nga ngi jóge ci kasafa bi nga xamante ne li muy tekki moom mooy muur gi nga xamante ne moom la ñuy muur euh, ak soppi gi nga xamante ne moom la ñuy soppi jant bi wala weer wi jëme ko ci ak ñuul maanaam jëme ko ci ak lëndëm maanaam loolu moom moo tax nga gis ne maanaam borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko waxe wa xasafal qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar maanaam loolu daan ci gisaat insha allahu taala boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam kon li nga xam ne moom mooy kasafa nag bu fekkonte ne siin gi maanaam siin gu tooy la maanaam moom mooy kasafa maanaam bi siinul maanaam bu ñu fi ak siinul mu'jama maanaam bu boobaa loolu li muy tekk moom mooy wuññi maanaam mooy dévoiler dindi kiiraay waaye amma kasafa li muy tekk moom mooy muur maanaam bi nga xamante ne moom mooy siinul muhmala maanaam bi nga xamante ne mooy siin gu wow loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ci boroom xam-xamu lugha wax wa rahmatullahi alayhim li nga xamante ne nag moom mooy kon cosaan bi amma li nga xamante ne nag moom bu ñuy wax naan ci ci kusuufu shamsi ak ak wala bo kusuuful qamari yooyu yëpp li nga xamante ne moom la fuqaha yi di faral di wax rahmatullahi alayhim mooy ñoom dañuy wax alkusuufu maanaam moom bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi ñoom moom la ñuy wax alkusuufu mooy ñuy wax kusuufu shamsi amma li nga xamante ne moom mooy jàpp weeru ñoom xusuufu la ñuy wax maanaam moom mooy ni dañoo jàpp jant bi dañoo jàpp weeru maanaam dañ koo muur waaye li nga xamante ne moom bu ñu xoolee ni nga xam ne noonu la alquran di jëfandikoo ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa na ñu gis ne maanaam ñoom baat bi nga xam ne moom mooy kusuuful qamari dañ koy wax comme ni nga xamante ne noonu noonu la ñuy waxee xusuufu shamsi maanaam mu nekk ñaari baat yoo xamante ne ñoom ñëpp maanaam mutaraadifaani lañ maanaam moom mooy ay synonyme lañu loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy bu ñu gisee ci li nga xam ne noonu la alquran di jëfandikoo ak li nga xam ne mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma li nga xamante ne moom moo aju ci euh, fuqaha yi comme niñ la ko waxee léegi rahmatullah alayhim ñoom nag dañ leen di wuutale la di wax alkusuufu di ko jëmale ci jant bi naka noonu ñuy wax alxusuufu di ko jëmale ci weere loolu nag istilaax la maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mu la ñuy wax terminologie la boo xamante ne ci seen biir ñoom boroom xam-xam fiqh yi rahmatullah alayhim dañ koy faral di euh, wax seen biir amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fukk ñoom ñooy muhaddisuuna yi rahmatullahi alayhim mooy boroom xam-xamu xadiis yi ñoom bi ñu def li nga xam ne moom mooy xejj ak seen ci diggante ñaari kaddu yooyu ñoom dañ leen a jël rek def leen daal mu naa di nekk benn ci ñoom rahmatullahi ala al jamii amma li nga xamante ne kon moom mooy téere bii muy kitaabul kusuuf imam al Bukhari rahimahullahu taala daf koo indi di ci leeral ay bunt ay mbir yoo xamante ne dafay leeral lépp loo xamante ne dafay wër-wërloo ci ci julli yi nga xamante ne wala boog leneen maanaam moo tax mu indi ko fii ci maanaam mu daal di koy lëkkale ak bunt yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci wàllu julli maanaam moom mooy ne dafa am ay julli yoo xamante ne dañ ko yoonal ci ci ci e, ci li nga xamante ne moom mooy e, al kusuuf maanaam moom mooy bu ñu jàppee jant bi wala bokk ñu jàpp weer wi li nga xamante ne nag moom mooy imam al-Bukhari bu ñu xoolee bunt yi nga xamante ne moom la ci ubbi yëpp dañ ciy gis ne maanaam day wër-wërloo ci ñaan gi maanaam julli yi nga xamante ne moom la ñuy def bu fekkente ne jàpp nañ jant bi wala boog jàpp nañ weer wi wala boog muy leeral bërëb yi nga xamante ne moom lañ ko defee naka noonu tamit muy leeral tamit li nga xam ne moom mooy ñaan ak sukkar yi nga xamante ne moom lañ fay def ak it muy leeral ndax danañu wax maanaam lan la ñu maanaam terminologie yi nga xam ne moom la ñu war a mën jëfandikoo ak yi nga xamante ne dañuy tere nit ñi jàpp ko bu fekkente ne jant bi ak weer wi dañoo leen a jàpp loolu moom mooy yi nga xamante ne moom la leeral ci buntu téere bi imam kon muy nekk kitaabul euh, mu nekk kon kitaabul maanaam kitaab nag waxoon nañ li nga xamante ne moom lay tekki waxoon nañ tamit wax nañ léegi tamit al kusuuf wax nañ ko li nga xam ne moom lay tekki ci. Euh, lugha naka noonu moom wax nañ ko tamit li nga xam ne moom lay tekk ci sharia mu am kon julli goo xamante ne dañ ko ci yoonal muy julli gi nga xam ne moom mooy salaatul kusuuf dañ koy wax tamit salaatul xusuuf su fekkente ne weer wi la ñu jàpp amma su dee jant jant bi la ñu jàpp kitaabul kusuuf lañ koy wax kon su weer wi la ñu jàpp ñu ne non salaatul kusuuf la ñuy wax bu dee weer wi la jàpp dañ naan salaatul xusuuf imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala di ci leeral kon mboolem mbir yi nga xam ne ñooy wërwërloo ci yooyu mu am nag loo xamante ne dañ koy mbëmbëstale maanaam moom mooy bu njëkk bi moom mooy ne julli googu nga xamante ne moom la ñuy def bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi wala boog ñu jàpp weer loolu bu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na ci loo xam ne dëppoo nañ ci waaye am na ci loo xamante ne wuute nañ ci li nga xamante ne moom la ñu dëppoo moom mooy ne bu dee julli bi nga xam ne moom la ñuy julli bu ñu jàppee jant bi loolu mbooleem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne dañ koo yoonal te loolu moom mooy mazhab maanaam moom mooy mazhabu jumhurul ul jamaahirul ulama wala boog maanaam ijmaa la sax lañ mun a wax ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne bu ñu jàppee jant bi am na julli goo xamante ne guñ ci yoonal la loolu ti waaye nag wuute nañ su fekkente ne julli la maanaam bu fekkente ne dañoo jàpp weer wi amaan na loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala tuddee téere bi kitaabul kusuufi te waxu ci wal kusuufi maanaam te ngir ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci bu fekkente ne dañoo jàpp weer wi li nga xamante ne moom la ñu dëppoo ci bu ñu jàppee jant bi julli goog nga xamante ne moom lañ koy julli dañ koo jox gëdd gi nga xam ne moom la ñu jox kitaab maanaam salaatul iidayni naka noonu ak salaatul istisqa te moom mooy sunnatun muakkada la maanaam loolu boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci lu dul ne am na mbooloo ci fuqahaa u xanafi yi rahmatullah alayhim yoo xamante ne ñoom dañoo jàpp ne julli googu waajiba la maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa war ngir sax gi nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sax ci di ko julli loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom mooy li nga xamante ne moom lañ dëppoo amma li nga xamante ne moom mooy beneen mbir mi moom mooy julli bu fekkente ne julli gi euh, julli maanaam salaatul xusuuf la moom mooy bu fekkente ne dañoo jàpp weer loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim foofu nag dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha wa hanafiyya yi ak maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne nit gi daal dañ ne mën naa julli ci këram wala wala maanaam loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li li ñu yoonal ngir ne yenente bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julliwu ko waaye loolu borom xam-xamu Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci ak ñoom maanaam ngir ñoom danoo jàpp ne dañ koy jullil kéem ñi nga xamante ne noonu la ñuy jullilee julli maanaam bu ñu jàppee jant bi te loolo ngir ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala maa daf koo def ba pare daan ne sallaytu lakum kama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli dama leen a jullil kéem li nga xamante ne noonu laa gisee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jullee maanaam muy naka noonu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha tamit wax ne julli ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na fekk dañoo jàpp weer wi waaye li nga xam ne moom la fuqaha u maliki yi rawatina ñoom rahmatullah alayhim di tontu ci mbir moomu mooy ne dañoo jàpp ne li nga xamante ne mooy ne jàpp gi ñu jàpp weer wi bëri lu mu xewoon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te toxaluñ ko kéem li nga xamante ne noonu la ñu toxalee julli gi nga xam ne moom la julli woon bi nga xamante ne moom la ñu jàppoon jant bi te loolu maanaam ngir ne ta maanaam loolu tamit day dëgëral ne du julli goo xamante ne dañoo yoonal ak dajaloo maanaam ñëw ci jàpp ji di ko julli waaye yeneen mbir yi nga xamante ne wuute nañ ci yooyu daañ ci ñëw inshaa allahu taala ci biir masala yi beneen mbir bi nga xamante ne tamit boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci moom mooy ndax bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi kese wala ñu jàpp weer wi kese moom la ñuy jullil wala walla boog def na jullil yeneen waxtu yoo xamante ne bokkul maanaam maanaam yeneen i mbir yi nga xamante ne euh, dañ ko maanaam ay xew-xew yu rëy la comme muy aayaat yi ndax gisoon nañ ci baabu maa qiila fi zalaazili wal aayaat maanaam ci ci kitaabul istisqa mooy buntu yi nga xamante ne moom la ñu wax ci az-zalaazil mooy yëngatu yi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu suuf si yëngatu ak yi nga xam ne ñoom ñooy aayaat yi maanaam te borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne wa ma nursilu bil ayati illa taxwifa wàcce wu ñu ay aay yoon du ñu yabal ay aaya maanaam ay mandarga yoo xamante ne dañuy tegtale maanaam bu ñu xoolee liñ doon wax naan buntu bi maanaam téere bi moom mooy fukkeel ak benn moom mooy li mu aaya maanaam aaya yooyu borom bi subhaanahu wa taala di wax naan wa ma nursilu bil ayati illa taxwifa te moom mooy mboolem yi nga xamante ne mooy masalan jàpp gi ñuy jàpp jant bi ak jàpp gi nga xamante ne moom la ñuy jàpp weer wala boog mu nekk ay yëngatu yu suuf si di yëngatu ba li nga xamante ne moom mooy taw boo xamante ne day dem rek tëw taxaw wala boog mu nekk loo xamante ne ak ak ak bu tar la wala boog ak feebar boo xamante ne maanaam moom mooy ak mbas la boo xamante ne dafay tasaaroo ci dëkk bi ak yu mel noonu maanaam muy feebar yoo xamante ne Euh, mooy euh, maanaam épidémie la wala yu mel noonu loolu yëpp moom mooy yi nga xamante ne ndax dañ ciy julli ay julli yoo xamante ne dañ cee yoonal julli waaw wala déet ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñoom yooy dañ ñu waaw ahankay yooyu yoonal nañ ci julli maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ñu yoonalee ci bu ñu jàppee jant bi ñu julli naka noonu bu ñu jàppee weer ñu julli noonu tamit la imam bi mën a dajalee bu ñu jàppee ñi nga maanaam bu fekkente ne xew-xew yi yëpp dafa am bu boobaa ñu daal di julli ngir borom bi subhaanahu wa taala yékkati mbir yi maanaam ngir ne yëpp li nga xam ne moom mooy sabab bi ñu bokk maanaam moom mooy qiyaas bi nga xam ne moom la ñuy qiyaas ci mbir yooyu moom mooy comme ni ko aaya bi waxee wa ma nursilu bil ayati illa taxwiifa wàcce wuñu ay maanaam mandarga yooyu yëpp lu dul ngir xanaa tiitalaate maanaam ngir ragal ragalloo nit ñi maanaam ñu bàyyi waxtal borom bi subhaanahu wa ta'ala naka noonu tamit lii tamit maanaam noonu rek lay demee comme ni nga xam ne noonu la ñu yoonalee tamit istisqa maanaam jullit baaw naan ngir ne ju dajaloo bi nga xam ne moom la ñuy dajaloo maanaam ngir ñaan bu dee ci Hanafi rahmatullah dañoo xam nit ki mën na julli maanaam ci wala wàllam maanaam kenn ku ci ne maanaam loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci te li nga xamante ne moom mooy euh, ngir ne ñoom dañoo wax ne ñoom fuqaha o xana xanafi euh, rahmatullahi alayhim ñoom ci bu dee ci istisqa dañuy wax ne kenn ku ci nekk maanaam mën naa julli rek euh, ci wàllam loolu tamit lañ mën a dajaloo itam maanaam ngir ñaan ba pare ku nekk julli bu fekkente ne dañoo jàpp weer naka noonu bu fekkente ne tamit dañoo jàpp Euh, bu fekkente ne tamit dañoo euh, dañoo dañoo maanaam yeneen xew-xew yëpp dañoo am amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu ñu jàppee ñaar yi rek maanaam jant bi wala weer maanaam bu boobaa mën nañoo daal di dajaloo daal di julli waaye nag bu fekkente ne yeneen naka noonu tamit yeneen maanaam mën nañuy dajaloo tamit kenn ku ci nekk nga julli julli su fekkente ne weer wi la amma li nga xamante ne comme ni maliki yi wax rahmatullah alayhim ne ci ñaari yooyu lañ ko yoonal am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah man ah, rahmatullah wala bokk ci yeneen yi ci def maanaam Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam yooyu yëpp bu xewee maa amul lu julli goo xamante ne guñ ci yoonal la waaye kenn ku ci nekk mën ngaa toog nga julli sa kër maanaam ñoom foofu la ñu wutee maanaam bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi wala ñu jàpp weer bu boobaa loolu mu def dañ koy jullil bu fekkente ne julli jant bi la bu boobaa dañuy dajaloo julli comme ni nga xamante ne moom mooy xana Maliki rahmatullahi alayhi fi ñu wuuteeg Hanabila moom mooy ne Hanabila rahmatullahi alayhi dañoo jàpp julli gi ñuy jullil julli jant bi mooy jëmmi julli gi nga xam ne moom la ñuy julli julli weer wi amma Maliki rahmatullahi dañoo jàpp ne daañ dajaloo waaye julli maanaam euh, bu ñu dajaloowee tamit loolu du sunna maanaam lu ñu sopp kese la man duub la maanaam mooy julli gi ñuy jullil julli gi kooku man duub la te ñaari rakka rek lay doon yoo xamante ne wuute na ak ñaari rakka yi ñuy julli bu dee salaatul kusuufi la maanaam mooy bu ñu jàppee weer lool loolu mooy tekkantal bi amma li nga xamante ne nag moom mooy bu yeneen xew-xew yii ñu wax yëpp mooy aayaat yi yëpp bu ñu amee mooy lu demee nekk suuf si yëngu na wala boog taw bi mu ngi for teew taxaw maanaam wala lu nekk volcan am na wala boog yu demee nekk ngelaw lu foor a foor di yàq wala boog yoo xamante maanaam ak yu mel noonu daal maanaam mbënd mi am na wala boog mu am ak mbaq goo xamante ne dafa am ci dëkk bi ak yu noonu yëpp su amee maanaam jàngoro gu tasaaroo ak yooyu yëpp maanaam kenn ku ci nekk mën ngaa toog sa kër nga julli maanaam mu am julli goo xamante ne dañ koy yoonal amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ni julli amul ci yooyu yëpp lu dul jàpp bu ñu jàppee jant bi ak bu ñu jàppee weer loolu kon moom mooy yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim maanaam kon euh, bi nga xamante ne euh, euh, waaye xanaa bi lay rahmatullah alayhim dañu ne ñun nag dañ ciy seet benn moom mooy su fekkente ne jant bi maanaam bu fekkente ne suuf si dafa yëngatu bu boobaa moom ñun dañuy ñëw julli si maanaam boobu rek la ñu ber maanaam loolu kon moom mooy yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yu wuute foofu rahmatullah alayhim léegi li nga xamante ne kon bu boobaa dañuy gis ne wax yi daanaka ñeenti wax lay doon daanaka yu xaw a wuute maanaam xanaf yi rahmatullah dañ koo yoonal ci luñ joyal ñi nga xamante ne ñoom ñooy maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ koo yoonal waaye eh, ci ci seen kër yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaabila rahmatullah alayhim dañ koo yoonal ci seen kër yi waaye bu dee dañoo war a ñëw dajaloo bu boobaa bu jënd suuf si yëngatoo la amaa ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom jàpp nañ ne loolu mënta am de façon maanaam bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi ak weer bi daal lañ koy yoonal budul yooyu rek kenn du ko yoonal loolu tamit moom mooy wuute kon yi boroom xam-xam yi wuute rahmatullah ci boobu mbir beneen mbir bi nga xamante ne moom moo am moom mooy bi nga xam ne moom moo nekk kon ci yoonal gi ñu yoonal julli yooyu maanaam bu ñu jàppee jant bi bu ñu jàppee weer wi te moom mooy li nga xamante ne moom la ñu tudd léegi moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala dafa def ne yawmal qiyaamati dafa am lu cay moom mooy comme li nga xam ne moom lañ ko jàngee léegi mu ne wa xasafal qamar wa jumi'a shamsu wal qamar jant bi ak weer yëpp dañ leen di dajale fekk maam dañuy jàpp jant maanaam weer wi maanaam li muy tekk mooy dañuy muur weer wi lëndëmaayu weer wi loolu nag mu nekk kiimtaan goo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa def ne ci kaw maanaam ci jamono ji ñu nekk ayatal layli ak ayatal nahaari maanaam te mu ne ayatul layli moom mooy kiim maanaam mandarga yu bëccëg maanaam comme ni ko alquran waxe ah, waja'alna al-layla wan-nahaara aayatayni maanaam dañoo def guddi gi ak bëccëg gi yëpp mu nekk ñaare maanaam nekk ñaare mandarga yoo xamante ne guddi gi ngir mën a nelaw la bëccëg gi ngir mën a Euh, jóg la maanaam maanaam bëccëg gi ngir mën a euh, jóg dox ay soxla la loolo sax moom mooy ma bi nga xamante ne moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bu dee fuqaha xanafi yi ñoom dañoo jàpp ne julli bi nga xamante ne moom la ñuy julli euh, ci Euh, bu dee dañoo jàpp weer wi loolu xasana la ñi nga xam ne ñooy maliki dañoo jàpp manduuba la maanaam mooy ne julee bu dee xanafi dañ koo rafetlu bu dee maliki dañ koo dañ koo sopp amma ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaf euh, shafi ak xanaabila rahmatullah ñoom dañ koo def sunnatul muakkada li tax nag boroom xam-xamu fukk xanafi ak maliki rahmatullah mu wuutale degré bi moom mooy ne guddi boroom bi subhaanahu wa taala daf koo def ngir nit ñi noppalu te it bu fekkente ne dañoo jàpp jant jant bi maanaam bëccëg gi nit ñi dinañu mën a préparer wu maanaam jóg dem waaye bu dee guddi gi la maanaam ngir ñu yeewu ñu war leen a jógloo yeewuloo leen dem leen dem leen ngeen daje foofu loolu ñu def ko sunnatul muakkada day daal di nekk loo xamante ne ak tartar da ci daal di am maanaam naka noonu tamit li nga xamante ne eh, moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne fa maxaw naa ayatal li wa jaal naa na ayatan nahaari mubsira maanaam li nga xam ne mooy mandargay bëccëg gi moom dañ koo eh, eh, maanaam bu guddi gi bokk dañ koo dañ koo dañ koo far maanaam dañ koo far bu loolu moom moo tax guddi gi di lëndëm donte weer ñu ngi waaye bu dee bu bëccëg gi nag moom mandargaam te mooy jant bi moom mubsiratan dafay leeralaate maanaam loolu yépp nag borom bi subhaanahu wa taala ne li tabtahu fadlan min rabbikum maanaam bu ko defee ngeen mën a sàkk ay xeeti ngëneel yoo xam te ne dafa tukkee ci seen borom subhaanahu wa taala wa li ta'lamu adada siniina wal hisaab te it bu ko defee ngeen daj ci budul dara te du dara maanaam waaw boobu loolu lay fekk maanaam te it dara te dara ngeen mën cee jànge li nga xamante ne moo ngeen mën cee xamee limu yi nga xamante ne moom mooy euh, at yi ak tamit ngeen mën cee euh, xool calcul yi naka lay demee. maanaam euh, kañ la jant bi maanaam kañ la bis sàngam di jot kañ la jant bi di jóg kañ la weer wi di jóg de di feeñ ak yu mel noonu yëpp ngeen mën ko cee xame mu ne wa kullu shay'in fassalnaahu tafsiila maanaam mbir mu nekk nag ñun borom bi subhaanahu wa ta'aala tekkantal nañ ko ak tekkantal loolu kon muy nekk loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo def mu nekk ngëneel gu rëy mu nekk tamit kéemtaan gu màgg waaye nag bu yowmal xiyaamee maanaam dañuy jël jant bi ak weer yëpp ñu dajale leen lëndëm maanaam leer gi nga xamante ne moom la ñu amee woon ñu par ko maanaam mu defee rek ak lëndëm mu defee tamit ak tàngoor bi nga xamante ne moom la jant bi amee yooyu yëpp rek loolu nag mu nekk kon loo xamante ne nit bu ñu jullee maanaam li nga xam ne moom mooy falaatul kusuuf wala salaatul xusuuf yooyu yëpp di fàttali nit ñi yawmal qiyaamati boobu maanaam ne bis la doon boo xamante ne dinañ gis ne lenn ci lii maanaam lii lii li ñuy wax ne yawmal qiyaamati loolooy am moom mooy lëndëm maanaam moom mooy muur googu ñuy muur jant bi wala weer wi maanaam ñu daal di koy gis jàkkaarloo ak moom fii nii daal di gis ne ah kon de tey lii am na loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne waxtu woowu dafa am ay musiba yoo xamante ne mën nay am ci nit ñi maanaam tey masalan képp koo xamante ne maanaam léeg-léeg da gis ne bu ñu jàppee jant bi masalan nit koo xamante ne dafay toog di xool jant bi ak ay bëti boppam amaan na loolu mën na koo silma xaloo maanaam ak yeneen mbir yoo xamante ne daf ci daf ciy am ngir ne maanaam nii ni nga xam ne rayon yi ni muy ni muy mën a ñëwee maanaam dugg ci bëtam moo tax da ngay gis même ñi nga xam ne ñoo koy jéem a ci dañuy takk am na lunette yoo xam ne yooyu lañuy ñuy war a takk ngir bañ musulma xoloo leen wala yu mel noonu mu yàq seen ay bët yooyu yëpp nag mu nekk ne comme lii yëpp man na cee am léegi yow demal nga julli nga toroxlu ci sa borom subhaanahu wa taala nga wéetu ak moom mu fàttali la bis bi nga xamante ne moom mooy bis bi nga xamante ne lëndëm bi day daal di muur suuf si nag ngir ne jant bi ak weeru yëpp dañ leen di lëndëmal maanaam nga fàttaliku loolu maanaam mu nekk yowmal xiyaamati maanaam te loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom la ñu yoonal amma la nga xamante ne tamit moom mooy julli googu waxtu yi nga xamante ne moom lañ koy defee boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne dañ koy def ci waxtu yi nga xamante ne kenn téere wu ci naafila loolu ñëpp dëppoo nañ ci amma yi nga xamante ne moom la ñuy euh, waxtu yi nga xam ne moom la ñuy teree naafila mboo maanaam Shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne ah, ah maanaam maanaam ñoom dañ ne mën nañ koo def xattaa ci waxtu yi nga xam ne dañuy teree naafila am na lenn ci xanaabila yi ak maaliki yi ñu ànd ak ñoom ci wax jooju rahmatullah alayhim waaye su dul loolu moos jumhurul ulama rahimahumullah ci fuqaha u shaf shaf ci fuqaha u maliki euh, euh, malik xanafiya yi ak maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne loolu ba tey mën nañ ko maanaam dinañ ko maanaam kenn du ko ci waxtu yoo xamante ne dañ ciy tere ko naafila te loolu noonu li nga xamante ne moo tax Shafi'i nangu ko moom mooy dañoo jàpp na li mu am sabab moo tax maanaam te julli ñoom bu amee sabab maanaam day da dañ koy daal di mën a julli te am problème loolu moom mooy kon li borom xam-xam yi wuute ci mbir yooyu rahmatullahi alayhim amma ni nga xamante ne noonu lañ koy jullee ak yeneen yi ci aju yëpp danañ ko gis ci kanam insha allahu taala imam al-Bukhari rahimahullahu taala daani baabu salaati fii kusuufi shamsi <coughs> baabu buntu ab salaatu julli fii kusuufi shamsi bu fekk maanaam ci buñu jàppee jant bi maanaam fii li nga xam ne moom la ciy tekki moom mooy ni buntu bi daf ciy leeral yoonal gi nga xamante ne moom la ñu ci euh, julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli bu ñu jàppee jant bi loolu la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam ñoom ñëpp dëppoo nañ ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi ngir leeral ci ne loolu lu ñu yoonal la te am na ay xadis yoo tukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoo xamante ne dañuy leeral ne bu maanaam bu ñu jàppee jant bi dañuy daal di julli naka noonu tamit bu ñu maanaam euh, dina ñëw ci yeneen atte yi nga xam ne waaye fii li mu njëkk a ñëw moom mooy bu ñu jàppee jant bi mu ne qaala haddasanaa Amr ibn Awn te moom mooy Abu Usman al-Wasiti as-Sulami moom euh, gisoon nañ ko ci euh, bu ñuy wax ci wàllu qibla yi maanaam im rahimahullahu ta'ala moom mu ne qaala haddathana Xaalid te moom mooy Abul Haytham Xaalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid al-Wasiti at-Tahhar rahimahullahu taala moom doon nañ ko gis di ñu génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Yunus te moom mooy ibnu Ubayd ibnu Dinar al-Abdi al-Khazzaz rahimahullahu taala dakantalam nekkoon Abu Abdullah di waa Basra rahimahullahu taala waaye kuufiyul asl la moom mu ne euh, anil Hasan te moom mooy al imam mooy al-Hasan ibnu Abil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala di imam bu mag boobu an Abi Bakra te moom mooy sayyidina Nufay' ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu mu as-Saqafi muy Abu Bakra gën a siiwee ci dàqantalam boobu Abu Bakra di waa Basra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na kunna nekkoon nañu inda rasulillahi fa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fan kasafat ñu mu daal di muuru as-shamsu jant bi faqaama maanaam bu boobaa li nga xamante ne mooy muuraay gi nga xam ne li koy indi comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, borom xam-xamu euh, biddiw yi di waxe maanaam li nga xamante ne moom moo koy indi moom mooy ne weer wi mooy féete ci ginnaaw bu ko defee euh, ñu maanaam jant bi ak weer wi ak ak suuf si ak jant bi daal di teg nekk ci benn ligne maanaam loolu moom mooy tax maanaam bu fekkente ne takkandeer bi nga xamante ne moom mooy takkandeeru Euh, suuf si maanaam bu suuf si moom mooy dal ci kaw jant bi loolu moom moo ko indi bu dee bu weer bi tamit noonu la rek maanaam wuute yi nga xam ak euh, euh, loolu nag nga xamante ne moom mooy amee noonu moom moo tax bu dee jant bi dañ koo jàpp loolu bëccëg lay xewe bu dee guddi maanaam weer wi guddi lañ koy jàppe maanaam kenn du jàpp jant bi maanaam jant bi mënee futa wax ne jàpp nañ ko fekk guddi lu moo xewoon loolu du am maanaam naka noonu tamit buñ naan jant bi weer wi jàpp nañ ko loolu bëccëg la lay doon Euh, maanaam guddi lay doon maanaam deefu ko mën a jàpp ci bëccëg loolu tamit moom moo tax lii sabab loolu daañ ci ñëw insha allahu taala li nga xamante ne moom mooy sabab maanaam moom mooy tax ne ñu ne ah jan léegi julli gi moom arrêté ne nañ ko taxawal wala boog duñ ko defate loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala mu ne kon fanka safat maanaam mu ñu daal di muur ashamsu jant bi fa qaama mu daal di taxaw moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya jurru bi këp li nga xam ne mooy daa ahoo yërëm bi maanaam moom mooy <clears throat> mbubb bi di direeku mu koy xëcc xattaa mbete daxala mu daal di dugg almasjida jumaa ji loolu nag li ko indi moom mooy ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam léppi comme niñ ko gisoon maa qiila baabu maa qiila fi zalazili wal ayaati maanaam ni moom boole mbir yi maanaam ak tamit baabu iza habati riihu loolu tamit gisoon nañ ko maanaam yu yëpp te ñu gisoon ko ci salaatul ci euh, kitaabul istisqa maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du nekk loo xamante ne day ñëw nii jàll amul lenn lu mu koy jàngal faaw daf ciy tiit maanaam mu ci fàttaliku boromam subhaanahu wa taala waaye mu ci gis loo xamante ne day tegtale màggaayu borom bi subhaanahu wa taala waaye tamit daf ci gisee ni ëllëg yawmal xiyaamati lii mi ngi xew moom mi ko xam ak nan ko xamee moo tax moom effet bi mu koy def moo tax mu mu mu mën di xëcc di diréeku dem maanaam xëcc li nga xam ne moom mooy yërëm bi muy muy muy boobu mu daw maanaam dem ak moom loolu tamit bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne yére bu fekkente ne dafa wàcc te fekk nit ki jubluwu ci puukarewu loolu boobaat boobaa loo xam ne rawatina bu fekkente ne comme ni ko ñenn ci borom xam-xam yi waxee rahmatullah alayhim maanaam nekkut loo xamante ne nit moo ko tey maanaam bu boobaa du aay maanaam nit ki nit du ci am bàkkaar fi mu ci amee bàkkaar nag moom mooy yére bi mu koy ngandal muy rëy maanaam mu ciy jublu puukarewu maanaam euh, mooy xuyala googu nga xamante ne moom la xadis bi di wax maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom da ko moom moom moo muy li muy lii waral ci nit ki sax rëbbug borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla musal mu daal di kon xëcc li nga xamante ne moom mooy yére bi xattaa mbéta daxala mu daal di dugg almasjida jàkka jàkka ji nee na fa daxal naa ñu daal di dugg ñun tamit fa salla mu daal di julli bi naa ci ñun yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli ci ñun rakaatayni ñaari raka hatta mbéta in jalat mu daal di yékkati ko ash-shams jant bi lii tamit dafay dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu hanafiyyi rahmatullah alayhim ngir ne hanafiyyi ñoom dañoo jàpp ne julli euh, maanaam bu ñu jàppee jant bi julli gi ñaari rakka kese la maanaam comme yeneen ñaari rakka yi ñu mës xam rek maanaam julli gi noonu dong lay demee maanaam loolu tamit boo dinañ ci ñëw insha allahu taala ci ne julli googu de wuute na ak julli gi nga xamante ne moom la maanaam moom mooy ñaari rakka nii nii rek loolu daan ci dinañ ñëw ci ne wuute nañ waaye fuqaha o xanafi rahmatullahi alayhim dañuy sukkandikoo ci xadis bi ak xadis yi mel ni moom maanaam ngir tegte lene julli gi yëpp ñaari rakkaa waaye daañ gis ne li mu ci namm mooy ne ñaari rakkaa la yoo xamante ne dafa am ñaari rukoo ak ñaari maanaam dafa am ñeenti rukoo ak ñaari sujud maanaam yoo xam ne daañ ci ñëw insha allahu taala mu daal mu ne fa qaala mu daal di wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inna shamsa naka jant bi wal qamar ak weer wi laa yankasifaani duñu muuru li mawti ahadin ngir deewu kenn maanaam lii tamit maanaam ngi gis ne jant bi ak weer yu la wax mu ne laa yan kasifaani loolu li muy tegtale mooy ni ñuy waxee kusuuful shamsi noonu la ñu mën a waxee kusuuful qamari loolu moom moo tax mu daal di leen di boole ci benn fi'l maanaam benn verbe boo xamante ne moo leen concerné loolu tamit day tegtale li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu boobu mu ne nag waaye li tax mu wax ko lii mooy ne dafa tombé woon ak Seydina Ibrahim alayhi salaam génn àdduna muy doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu naan xëy na liñ jàpp jant bi de moom mooy xëy na maanaam maanaam li tax mooy génn àdduna gi nga xamante ne moom la Seydina Ibrahim génn àdduna maanaam moom jant la moom ni mu génnee àdduna moo tax ni def maanaam jant bi tamit muuru mu yenente bi sallallahu alayhi wa wax nag ne déetéet mbir mi demeewut noonu loolu xewut maanaam loolu tamit day raddu maanaam lépp loo xamante ne moom mooy pas-pasu ñi nga xam ne ay kat lañ jàpp nañ ne lii xew ci maanaam jaww ji maanaam dafay ak maanaam ci rawatina ci biddiw yi dafay am ay effets yoo xamante ne maanaam ngir ne xew na rek loolu moom moo tax maanaam tam maanaam dafa am ku ku war a juddu wala ku war a génn àdduna loolu moom moo tax nangam bii xew nii loolu moom ay caaxaan la yoo xamante ne teguut ci dara dégg nga mun a fa iza ra'aytumuha fa iza ra'aytumuhuma loolu soo leen ko gisee fa sallu na ngeen julli waddoo te na ngeen ñaan xattaa mbéte yan kashafa xattaa mbéte yuk safu ñu daal di wuññi maa li nga xamante ne bikum moom moo nekk ci yéen maanaam moo moo xew ak yéen maanaam te moom mooy lan jàpp giñ jàpp jant bi ak jàpp giñ jàpp weer lii tamit day dëgëral ne julli gi ñuy dañuy jullil maanaam salaatul ku kusuuf maanaam kusuuf maanaam niñ koy defee noonu la ñuy defee salaatul xusuuf maanaam ngir ne dafa ne ñaar yii yëpp bu xewee maanaam soo leen ko gisee ni ngeen julli te na ngeen ñaan ba te te loolu tamit day tegtale ne ñoom ñaar feeni julli genn la comme ni nga xam ne noonu la nekkee mazhabu Shafi'i ak xanaa Hanabila rahmatullahi ala al jami' maanaam ko lool da ko leeral da euh, euh, ci ne euh, <coughs> mooy li dëgër insha allahu taala hadith bi imam al-Bukhari indi ko hadith numéro mille quarante-huit ak ak cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq imam An-Nasa'i nak hadith numéro mille quatre cent cinquante-neuf mille quatre cent soixante-trois mille quatre cent quatre-vingt-onze ak mille cinq cent dix imam Ahmad nak hadith numéro vingt mille trois cent quatre-vingt-dix kon dañuy gis ne ci waa ashaabu kutubu sitta imam Al-Bukhârî imam An-Nasa'i rek ñoom ñoo ko solo amma imam Muslim ak imam Abu Dawud ak imam euh, euh, Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn solo ko rahimallahu al mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilayhi haddasanaa Shihaab ibn Abbaad te moom mooy Abu Amr al-Abdi al-Kuufi rahimahullahu ta'ala moom sëriñ la ci imaam al Buxaari ak imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala amma ki nga xamante ne am na keneen tamit koo xam ne sëriñu imaam al Buxaari la ku tudd Shihaab ibn Abbaad moom tamit waaye waa Basra la kooku Basri la moom tamit rahimahullahu ta'ala waaye imaam al Buxaari solowul ci moom ci Saxiix bi maanaam mi ngi solo ci moom ci. Euh, te ca adabul mufrad maanaam foofu rek la solowee ci moom euh, dégg nga moom mu bokk ci euh, siqaat yi ni nga xam ne noonu la ko imam az-Zahabi waxe kaana siqatan sabtan ku wóor la te ku al-Hafiz ibn Hajar tamit daa wax ne siqa al imam ibnu Adi daan kaana min xiyaari naas moom de ci ñu gën ci nit ñi la bokkoon rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Ibrahim ibn Humayd te mooy Abu Ishaq Ibrahim ibn Humayd ibn Abdurrahman ar-Ru'asi rahimahullahu ta'ala moom itam di waa Kufa <coughs> an Isma'il te moom mooy Abu Abdullah Isma'il ibn Abi Khalid rahimahullahu ta'ala bi nga xamante ne moom moo solo ci Qays maanaam ki nga xam ne moom mooy ki solo kese ci. Euh, fukki al ashar euh, al mubashsharuna bil janna maanaam moom Ismaïl ibn Abi Khalid euh, al-Kufi rahimahullahu ta'ala al-Ahmusi comme niñ ko gise woon moom mi ngi gën a àdduna juróom fukki at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Qays te moom mooy Abu Abdullah rek Abu Ubaydullah Qays ibn Abi Haazim ibn Awf eh, al-Ahmusi al-Kufi rahimahullahu ta'ala tamit di waa Kufa eh, moom mooy ki nga xamante ne siqatun eh, maanaam muxadram la maanaam moom rek moom mooy ki nga xam ne moom moo solo ci fukki saxaaba yi nga xam ne ñoo al-ashara al-mubashsharuna bil janna radiyallahu ta'ala anhum mu ne annahu qaala sami'tu dégg naa Abu Mas'ud radiyallahu anhu mooy Abu Mas'ud mooy Uqba ibn Amr ibn Salaba al-Badri radiyallahu ta'ala anhu moom eh, mu ne yaqulu mu naan qaala an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne inna ash-shamsa naka jant bi wal qamara ak weeri laa yankasifaani duñu wuññeeku li mawti ngir deewu ahadin kenn min an-naas ci nit ñi maanaam kon loolu dafa nekk loo xam ne lu ñu war a xam la laa yankasifaani duñu muuru ah, lu mu wax ah du ñu ñëwaat du ñu muuru la ah ok jazakumullahu khairan maanaam inna samsa naka jant bi wal qamara ak weer wi laa yankasifaani du ñu muuru li maanaam duñ leen jàpp li mawti ngir deewu ahadin kenn minan naasi ci nit ñi walaakinnahuma waaye ñoom ñaar ñii aayataani ay aaya lañ mooy mandarga lañ maanaam muy kéemtaan min aayatillahi ci kéemtaani buur yàlla yi subhaanahu wa taala kon nag fa iza ra'aytumuhuma su fekkente ne gis ngeen leen leen. fa quumu jug leen fa sallu ngeen daal di julli maanaam bu ñu xoolee xadis sayyidina Abu Bakra bi radiyallahu ta'ala anhu day dëgëral ne dañuy julli buñ jullee ba julli gi jeex bu fekkente ne parewul maanaam bu ñu jugaat di julliwaat yeneeni julli dañuy lan dañuy toog di ñaan ba keroog muy wuññeeku loolu lay dëgëral Euh, amma maanaam baat bi nag maanaam xadis bi day daal di tegtale ne maanaam dañuy julli ba keroog muy daal di jeex waaye xadis Seydina Abu Bakr bi radiyallahu ta'ala mooy tegtale ne bu jullee tamit maanaam bu ñu noppee tamit maanaam léegi dañuy ñaan te julli googu ndax day gudd ndax dañ ciy tari maanaam bu ñu ko gisee rek dañuy daal di dajaloo daal ne as-salaatu jaami'a julli gi dajaloo na ñu daal di dajaloo ci jumaa ji te loolu nag li nga xamante ne moom la ñuy wax boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne. maanaam ba mu def ah, maanaam maanaam dëppoo nañ ci ne ma lii nga xam ne moom mooy imaam bi kii imaam bi du ci sart maanaam imaam bi woote bu ci sart lu dul ne Hanafi rahmatullah dañ ne maanaam jumaa ji maanaam euh, imaamu jumaa ji kooku sart la ci maanaam jumaa dañ koy defe ngir ne ket fu koy defe mooy ci jumaa wala boog ci place yi ñuy jullee it maanaam foofu la ñuy daje ngir mën a julli yi nga xamante ne moom mooy jant bi buñ ko jàppee wala boog bu ñu jàppee weer dégg nga euh, hadith bi euh, imam al-Bukhari dina ko indi hadith numéro 1057 dina ko indi hadith numéro 3204 imam Muslim dina ko indi hadith numéro 911 ñaari yoon imam an-Nasa'i dina ko hadith numéro 1462 imam Ibn Majah dina ko hadith numéro 1261 imam Ahmad dina ko hadith numéro 17101 maam dañu gis ne kon waa xaab kutubu sitta <coughs> Muslim imam an-Nasa'i imam Ibn Majah solo amma imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ñoom indi ko rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Asbagh muy Abu Abdullah Asbagh ibn al-Faraj al-Misri rahimahullahu ta'ala di imaamu Maliki bu mag boobu rahimahullahu ta'ala moom la Yahya ibn Ma'in doon wax naan moom mooy ci gën a xam ci mboolem mbindeefu yàlla yi mooy ci gën a xam gis-gisu imaamu Malik rahimahullahu ta'ala bokk ci ñi nga xamante ne. Eh, maanaam mu da koo xam masala par masala masala par masala maanaam lépp loo xamante ne ak kañ la ko imaamu Malik am wax ak kan moo wuuteeg imaamu Malik ci wax ji maanaam loolu moom moom moom noonu la xamee waxu imaamu Malik yi rahimahullahu taala gisoon nañ ko maanaam asbax bi rahimahullahu taala di waa Misra mu ne qaala axbarani ibnu Wahb te moom mooy Abdullah ibnu Wahb al-Misri moom tamit Abu Muhammad al-Fihri rahimahullahu taala di waa Misra mu ne qaala axbarani amrun te moom mooy abu umayya amr ibn al-harith ibn yaqub ibn abdullah al-ansari rahimahullahu ta'ala gane àdduna 92e année génn àdduna 148e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waa misra ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an abdurrahman ibn al-qasim moom gisoon na muy ibn al-qasim ibn muhammad ibn abubakar as-Siddiq ah, radiyallahu anil jami' mooy waxam nañu ci baayam la jëlee muy Abu Muhammad di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mu an abiihi qaala annahu qaala haddathahu an abiihi maanaam ah, an Abdurrahmaan ibn Qaasim haddathahu moom moo ko nettali an abiihi jëlee ko ci baayam te moom mooy kenn ci fuqahaa as-sab'a al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abuu Bakr an ibn Umar muy jëlee ci Sayyidinaa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu taala anhuma annahu naka moom nag kaana nekk na yuxbiru di xabaare an nabi di jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna shamsa naka jant bi wal qamar ak weeri laa yaxsifaani duñu muuru maanaam nga gis ne foofu xasaf la jëfandikoo comme ni ko alquran jëfandikoo xusuuful qamar rek <coughs> ak xusuufu shams maanaam ngir wax ne baat yooyu yëpp benn la imam al-Bukhari daane moom ñoom duñu wuññeeku lim maanaam mu sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala maa ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na lii nee na duñu wuññi duñu duñu muuru bokk li mawti ngir génn àdduna ak ahadin kenn wala li xayaatihi bu caageen dundam maanaam du ne diw moo dund wala diw moo juddu wala diw moo dee loolu moom moo tax maanaam jant beeg weeru dañ leen di jàpp loolu amul loolu kon nag maanaam mu nekk loo xamante ne loo mata bàyyi xel la yi ñu def yëpp ay coow la rek maanaam bu nit génn àdduna ku am na keneen ku génn àdduna moom rek génn àdduna maanaam nga askane la ko kenn nag bàyyi ñi ci def loolu moom bokkul ci li nga xamante ne mooy li eh, xellu yàlla nañu yàlla sàmm mu ne walaakinnahuma waaye ñoom ñaar ñii aayataani ñoom ay ah, mooy mooy comme li ñu doon wax rek ci ñaan yi mm. léeg gis nit koo xam te ne dana wër ci téeméeri nit mu ñaan leen maa man dama am examen ñaanal ma waaye bu sottee kenn rek lay tànnalee seen diw moo ma ñaanaloon maanaam te maanaam ñëw ñi nga wax ñu ñaanal la leen ko da ngaa xam ban la ci yàlla nangu yàlla nañu yàlla a mu ne walaakinnahuma waaye ñoom ñaar ñii ayataani ñaari aaya lañ maam ñaari kéemtaan mandarga lañ min ayatillahi ci mandarga yi buur yàlla yi subhaanahu wa taala fa maanaam ñuy tegtale ne maanaam yoo xamante ne day tegtale màggaayu borom bi subhaanahu wa taala waaye tamit dafay tegtale ne war ngaa delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala teyit ne borom bi subhaanahu wa taala bëgg na ci yow bu julli ci maanaam comme par exemple tey bu jant bi soowee maanaam li muy tekki mooy man la bu borom bi subhaanahu wa taala teg sa moom ngir ne la war ngaa dem julli ji timis maanaam naka noonu tamit bu fajar gi xaree muy mandarga guy tegtale ne war ngaa dem julli ji ñaari rakkay fajari ak ñaari rakkay suba loolu maanaam nii wala bu jant bi demee ba jeex maanaam bu jengee muy mandarga buy wane ne war ngaa dem julli ji tisbaar loolu mooy ni mandarga la rek borom subhaanahu wa ta'aala diggante ak moom ne la jaamu yàlla bi bëgg naa nga def ko sama diggante ak yow loolu lay teg ci mu ne kon fa iza ra'aytumuha soo leen ko gisee rek fa sallu na ngeen julli gis nañu ci hadith sayyidina Abu Bakr bi radiyallahu anhu te moom mooy lan ngeen teg ñaan ba keroog muy daal di wuññeeku hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab bi radiyallahu ta'ala anhuma imam al-Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro 3201 imam Muslim dina ko hadith numéro 914 imam An-Nasa'i dina ko hadith numéro 1461 imam Ahmad ibn Hanbal dina ko hadith numéro 5883 ak kon gis ne ci waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo ko indi amma imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko <coughs> rahimallahu al-jamii' ma qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab alladhi haddathanaa Abdullah ibn Muhammad moom mooy Abu Ja'far al-Musnidi rahimahullahu ta'ala di bu ñu wéetoo mu ne qaala haddathanaa ibn al te moom mooy moom la ñuy wax Qaysar moom lañ ko doon dàqantale gisoon nañ ko Abu Nadr maanaam Hashim ibn Qasim ibn Muslim ibn Miqsam al-Laythi rahimahullahu ta'ala di waa Baghdad ginnaaw nekk moo waa Khurasan Euh, Kinaaniyul aslu la rahimahullahu ta'ala mu génn àdduna deux cent cinquante-cinquième année génn àdduna cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathanaa Shaybaan te moom mooy Abu Mu'aawiya mooy Shaybaan Abu Mu'aawiya te moom mooy an-Nahwi rahimahullahu ta'ala muy al-mu'addib di waa Kufa nga xam ne daan yar doomu buuri muy Shaybaan ibn Abdurrahmaan at-Tamiimi rahimahullahu ta'ala mu ne an Ziyad ibn Ilaqa te moom mooy Abu Malik as-Sa'labi rahimahullahu ta'ala euh, gane àdduna vingt-cinquième année génn àdduna cent vingt-cinquième année maanaam ñu gis ne téeméeri at la dund rahimahullahu euh, ta'ala an al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu di waa Kuufa moom itam rahimahullahu ta'ala euh, mu ne na qaala moom mu ne kasafat jàppoon nañ ash-shamsu jant bi maanaam jant bi muuru na ala ahdi rasulillahi ala ahdi ci jamonoy rasulillahi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam yawmu bis bi nga xamante ne maata ci la génne adduna Ibrahim muy doomam bi nga xamante ne sayyidatu Maria al-Qibtiyya uh, radiyallahu anha moo ko ko juraloon maanaam moom muy sayyidina Ibrahim alayhi salaam fa qaala mu daa di wax annaasu nit ñi kasafat maanaam jàpp nañu na ash-shams jant bi li mawti ngir génn àdduna Ibrahim sayyidina Ibrahim boobu alayhi salaam fa qaala mu daa di wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna shamsa naka wéer ni wéer bu wóor moom mooy jant bi wal qamara ak weer wi laa yankasifaani duñu muuru li mawti ngir génn àdduna ahadin kenn wala li hayaatihi du caagin ngir dundam fa iza ra'aytum soo leen maanaam loolu fa sallu na ngeen julli wad'ullaha te na ngeen ñaan yàlla maanaam nga gis ne buntu bi nga xamante ne maanaam buntu bi ni mu ko ubbee moom mooy fa iza ra'aytum fa sallu wad'ullaha muy hadith sayyidina Abu Bakr bi ñu ngi ko tëjee hadith sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafay tegtale tamit ne dañuy julli bu ñu paree ñu ñaan maanaam bu boobaa dañuy daal di dem ñu julli suñu jullee ba noppi te wuññeekuwul bu boobaa ñu daal di ñaan li nga xamante ne tamit lay dëgëral mooy mazhabu Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ne dañ koy julli ci jumaa yi wala dañ koy julli tamit ci place yi nga xam ne moom la ñu mën a jullee ni ñuy jullee li nga xamante ne moom mooy salaatul eh, eh, eh, maanaam kusuuf naka noonu noonu la ñu jullee salaatul kusuuf loolu mooy li gën a wér insha allahu taala wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari dana ko indiwaat hadith numéro 1060 imam Muslim dana ko indi hadith numéro 915 imam Ahmad ibn Hanbal dana ko hadith numéro 18142 ak 18178 ak 18218 da ngay gis ne kon ñi nga xam ne ñoom ñooy borom Sahih ñoom ñoo solo hadith bi ñu imam al-Bukhari ak imam Muslim amma ashabu sunan te moom mooy imam Abu Dawud imam Tirmidhi imam Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom indiwuñu ko rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu sadaqati fil kusuuf maanaam buntu bii dafay leeral ne baabu bunt la sadaqati sarax fil kusuuf yi ci maanaam bu ñu jàppee jant bi loolu tamit dafa am beneen mbir boo xamante ne dafa maanaam day tegtale lenn ci teggin yi nga xamante ne moom la ñu amee su fekkente ne dañoo jàpp jant bi laataa ñuy jóg dem di julli ji muy ne dañoo sopp ñu nit ki saraxe laataa muy dem di julli ji naka noonu mu daal di sangu li nga xam ne moom mooy cangaayal farata ngir julli gi jullig mbooloo comme ni nga xamante ne noonu lay sangoo cangaayal farata su waree dem juma naka noonu su waree dem jullit eet noonu lay sangoo cangaayal farata naka noonu ci salaatul istisqa naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu sopp moom mooy mu sol ay yére yoo xamante ne yu rafet la maanaam naka noonu maanaam ngi maanaam mu ak yeneen i tegg ñi nga xam ne ñoom ñoo ci aju mu bëri tamit lu mu jéggalu yàlla maanaam muy def astaghfirullah astaghfirullah loolu moom moo tax ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne bu jant bi wuññeekoo maanaam maanaam bu ñu demee ba nga xamante ne masalan euh, heure yi nga xam ne dañuy tere ku naafila maanaam li nga xam ne moom lay remplacer julli gi moom mooy day def ay ay sabbal ak tahlil ak ay istighfar maanaam ñoom la ñuy remplacer ay subhaanallah ak alhamdulillah la ilaha illallah ak astaghfirullah maanaam yooy la ñuy remplacer julli gi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko ci wuute yi boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim su dee waxtu yi waxtu wu ñu tere la maanaam ku ci naafila comme ni nga xamante ne noonu la ko jumhur waxe wuuteeg fuqaha shafi'i yi ak ñenn ñi dëppoo ak ñoom rahmatullah alayhim ci maliki yi ak xanaabila yi rahimallahu al-jamii' maanaam kon teggin yooyu moom la imam al-Bukhârî am yoo xamante ne dëggu ci indi ngir leeral ne noonu maanaam saraxe googu dafa nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la ci julli gi nga maam ci loolu nga xamante ne moom mooy bu ñu jàppee jant bi mu ne qaala bi isnaadil muttasil fi awwalil kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Maslama te moom mooy ibn Qa'nab al-Qa'nabi an Maalik te mooy imaamu daarul hijra an Hishaam ibn Urwa mooy ibn Zubayr ibn mu jëlee ko ci baayam Sayyidina Urwa ibn Zubayr ibn Awwam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalat xasafat jàpp nañu ash-shams jant bi bi ahdi ci jamonoy Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa salla mu daal di julli moom rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam binnaasi si fa qaama mu daal di taxaw fa ataala mu daal di guddal alqiyaama taxaw gi summa topp rakaa mu daal mu daal di guddal al rukoo qaama topp mu daal di taxaw fa ataala mu daal di guddal alqiyaama qiyaam taxaw bi wa huwa te loolu nag duunal moom mooy gënu néew ak taxaw ak alawal gu njëkk gi maanaam li nga xamante ne summa topp nag raka mu daal di rukoo fa mu daal di guddal ar rukoo ar rukoo maanaam rukoo wa huwa te lool tamit duuna rukoo yi moo gën a niiwu rukoo al awwalu gu njëkk gi summa topp sajada mu daal di sujjóot fa ataala mu daal di guddal ar sujjóot sujjóot gi summa topp faala mu daal di def fi rakkaati ci rakkaat saaniyati ñaareel gi misla ma kéem li nga xam ne ma faala def na ko fi uulaa ci njëkk gi maanaam lii moom mooy ni nga xam ne noonu la ñuy jullee bu ñu jàppee jant bi maanaam imam bi day daal di ñëw taxaw te li nga xamante ne moom lañ ci sopp moom mooy mu tari sóoratul baqara wala boog lu tolloog aaya yi nekk ci sóoratul baqara maanaam guddaayu sóoratul baqara loolu moom mooy taxawaay bu njëkk bi ñaareel bi ci def moom mooy bu rukkooee maanaam mu toox taxaw mu am ci rukkoo bi lu war a tolloog téeméeri aaya ci xanaa bi lay rahmatullahi alayhi wala boog mu tolloog lu lu maanaam mu gudd lool waaye mu daal di jógaat daal di taxawaat kabbara taxaw bu boobaa day daal di tariwaat maanaam fatiha daal di tari Ali Imran surtout Ali wala boog ay nombre aaya yu tolloog loolu mu daal di rukkoo maanaam bu defee noonu mu daal di jugaat sami Allahu liman hamida daal di dellu ci li nga xamante ne moom mooy euh, sujjóot maanaam sujjóot googu tamit mu guddal ko mu xaw a tolloog rukoo bi nga xamante ne moom la defoon maanaam daal di mais mais bi nga xam ne mooy ñaareelu rukoo bi moom mooy gën a néew li nga xam ne moom mooy rukoo bu njëkk bi su ko defee mu daal di jóg maanaam def sujjóot ñaari sujjóot maanaam mooy comme ni ñuy jullee noonu rek su paree mu daal di jugaat bu kabbaraatee daal di tari Fatiha daal di tari sóoratu Nisaa wala boog saar yu war a maanaam lu tolloog noonu ci ay aaya maanaam daa di daa di rukoo maanaam rukoo bu yàgg tuuti maanaam daa di sujj maanaam comme maanaam lu tolloog proportionnellement ak loolu rek maanaam daa di jógaat daa di tari ginnaaw fatiha suratul maida wala boog saar bu xaw a jegewantoo ak moom maanaam dooga rokowaat maanaam bu boobaa mu daal di defar noonu su jugee maanaam day daal di dellu daal di sujjoot maanaam noonu lay def ba daal di pare julli bi maanaam loolu moom mooy maanaam sujjóot bi après su sujjóotee sujjóot gi day yàgg mu daal di toogaat daal di sujjóotaat daal di toogaat taaya sëlmal maanaam loolu moom mooy kon julli nga xamante ne moom la ñuy da julli bu ñu jàppee jant bi te mooy jëmmi julli ci xalaf yi ci saafee yi ak xanaabila rahmatullahi alayhim bu ñu jàppee weer wi amma fuqaha u xanafiya yi rahmatullahi alayhim comme ni hadith sayyidina Abu Bakr bi wax radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañoo jàpp ne ñaari rakkaa rek la comme yeneen ñaari rakkaa yi donte daan ci guddal mu am beneen mbir boo xamante ne tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ko fii moom mooy yan ñoom maanaam euh, yeneen ñi ci def maanaam mooy fuqaha u ki ak shafi'i ak xanaa xanaabila rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne bu ñu jullee ñaari rakkaa comme ñu Hanafiya yi wax dana baax ñoom dëppoo nañ ci sauf que dañ ñi bu boobaa ñaari rakkaay ci Shafi'i yi ak xanaa bilay rahmatullahi alayhim maanaam ñaari taxawaayu njëkk yi ñoom ñaar ñoom ak bu njëkk bi maanaam ñaari taxawaayu njëkk yi ak ñaari ruku yu njëkk yi yooyu ñoom ñooy farata ci julli yi maanaam yeneen ñaari beneen ñaari taxawaay yi ak yeneen ñaari ruku yu mujj yi yooyu lu nu farata maanaam dañ leen a sopp bu booba waaye fuqaha u Maliki rahmatullah dañoo jàpp ne déedéet ñaari taxawaay yu mujj yi maanaam ñaari tari yu mujj yi ak ñaari ruku yu mujj yi yooyu ñoom ñooy farata yi ñaari taxaw yu njëkk yi ak ñaari taxaw yu mujj yi ñoom ñooy sunna yi maanaam loolu moo wutale borom xam-xam yi rahmatullah alayhim amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Hanafi ñoom dañoo jàpp ne ñaari rakka rek la ñuy def wallahu a'lam amma su fekkee salaatul xusuuf ñoom fuqaha u Maliki yi ñoo xanaa xanafiya yi ñoo nuroo ni ñuy wax maanaam dañuy jul waaw ba noppi ñoom nekkul ni dañ maanaam da jullee ko ci jàkk ni loolu maanaam man duuba rek lañ ko yóbbu maanaam yëgg lañ ko yëggalewuñ ko ci sunnatun mu akkada wallahu a'lam mu ne su man sarafa topp mu daal di nopp géet ba pare mu ne waqat fekk nag in jalat maanaam wuññeeku na asam su jant bi fa xataba mu daal di xutba an naasa nit ñi fa hamidallah mu sant yàlla wa asna alayhi mu daal di koy bàkk kañ ko lii tamit day dëgëral ne maanaam ne xutba dafa nekk loo xamante ne lu ci am la maanaam ci julli xusuuf bi ak kusuuf bi wuuteeg li nga xamante ne moom la xanafi ak maliki yi wax euh, euh, ak ak ak ak yi maanaam euh, déedéet maliki yi ak xana ak ak maanaam ak maliki ak xanaa bi lay bokk rahmatullah ñoom dañu ne xutba ji am maa maanaam liñ ci yoona rek mooy ñaan gi comme ni mu ñëwee ci hadith Seydina euh, Mughira ibn Shu'ba bi ak Seydina Abu Bakr bi radiyallahu ta'ala anhum maanaam ñaan gi rek moo ci am maanaam julli gi bu ñu paree dañuy ñaan am maa li nga xamante ne nag moom la Shafi'i wax rahmatullahi alayhim te mooy li gën a dëgër insha allah mooy nu xutba gi da ci am comme nii nga xamante ne noonu la ko sayyidat Aisha waxee radiyallahu ta'ala anha nee a fa xataba dafa xutba te bokk na ci ni mu daan xutba waaye comme niñ ko xamee moom yenente bi sallallahu alayhi euh, wa sallama moom mooy euh, dafay wax ne fa hamidallah dafay sant yàlla wa asna alayhi mu bàkk ko kañ summa topp qaala mu ne inna shamsa naka jant bi wal qamar ak weer wi aayataani ñaari kéimtaan mandargay buur yàlla lañ min aayatillahi ci mandargay buur yàlla yi laa yan muuru li mawti ngir génn àdduna ahadin kenn wala li xayaati du caagin ni ngir dundam fa iza ra'aytum soo leen gisee zalika loolu fad'u llaha na ngeen ñaan yàlla na ngeen ñaan buur yàlla wa kabbiru te na ngeen kabbar wa sallu te na ngeen julli wa tasaddaqu te na ngeen saraxe maanaam kon nga gis kon loolu xutba la maanaam mooy wax na digal ne wax na sant na yàlla kii digle maanaam te li tax imam al-Bukhari indi ko fi nag rahimahullahu taala mooy wane ne maanaam saraxe dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñu yoonal ci bu ñu jàppee jant bi naka noonu ka tamit bu ñu jàppee weer summa qaala topp maanaam ngir ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jant ak weer wi su leen lii dalee maanaam suñu amee suñ leen muuree bu boobaa na ngeen julli na ngeen def lii na ngeen saraxe na ngeen ñaan maanaam mooy wane ne kon saraxe gi ak yooyu yëpp bu ñu jàppee jant bu ñu jàppee weer wi ñoo ci am summa topp qaal te bokk na ci li gën a tegtale mooy ne jëmmi baat bi ñuy jëfandikoo ci jàpp jant bi mooy jëmmi baat bi ñuy jëfandikoo ci bu ñu jàppee ak maanaam vice versa summa ko qaala mu ne ya ummata muhammad ay yéen seetu yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wallahi waat naa ci yàlla ne maa min ahadin amul kenn maa amul min ahadin ci kenn aghyaru koo xam ne gën naa fiir minallahi ci buur yàlla an yatniya ci muy njaaloo abduhu jaamam aw tasni wala boog muy ja njaaloo u amatuhu jaamam bu jigéen maanaam kenn gënul fiir yàlla ci bañ gi muy bañ njaaloo di am bu tukkee ci jaamam bu góor wara ci jaamam bu jigéen yaa ummata muhammad ay yéen xeetu yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi waat naa ci yàlla law ta'lamuna soo leen xamoon maa aalamu li ma xam la taxiktum giñ naa ne da ngeen di ree xalilan lu néew wala bakaytum te giñ naa ne da ngeen di jooy kasiran lu bari maanaam loolu yëpp day tegtalee maanaam xam-xam bu mag bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam amee tey euh, mu nekk xam-xam boo xamante ne keneen ci xeetam bi amu loolu moom moo tax euh, mu moom mu ne moom ànd ak ne moom xam na ko te mu ngi ne tekk maanaam di dund nit ñi dund ko normal maanaam ne keneen ku moom ci xeet bi ko ci xamoon maanaam fi mu toll dootu mën a dundati dundu gu normal foo ko fekk day jooy maanaam te lu néew lay ree maanaam loolu tamit beneen mbir la buy wane màggaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy ulumu nubuwa maanaam xam-xam yi nga xam ne ci nubuwa gi la aju ci boppam maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko dul jox keneen maanaam du ne bugg ko jàngal ñeneen ñi mais yërmandeg yàlla moo aju ci ne maanaam maanaam dafa euh, askanontewul euh, ci keneen war koo mën a xam ku bokkut ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax moom rek moo koy xam digganteem la ak boroomam subhaanahu euh, wa ta'ala euh, kon hadith bi imaamu al Bukhari indi indi hadith numéro mille quarante six mille quarante sept mille cinquante huit mille deux cent douze trois mille deux cent trois cinq mille deux cent vingt et un ak 6631 imam Muslim dina ko indi ñetti yoon xadis numéro 900 imam Abu Dawud xadis numéro 1177 ak 1191 imam An-Nasa'i nag xadis numéro 1470 1472 1414 1497 ak 1500 imam Ibn Majah nag xadis 1263 imaamu Malik bi nga xam ne ci moom lañ solowee xadis bi indi na ko xadis numéro 507 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 24473 24571 25312